ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim daalika liya'lama annii lam axunhu bilghaybi wa anna allaha laa yahdi kaydal xaa'iniin kon suñu boroom azza wa jal di wax ci juróom fukkeelu laaya bi ak ñaar ba léegi kon bi nga xamante ne nii kon ci la ndaw si nga xamante ne mooy imraatul aziz di ndaw ki nga xam ne mooy jëwriñu magu buuru Égypte bi di Firawna bi di ko buur bi daal di leen laaj li nga xam ne mooy laaj laajam leen laaj léegi nag mu ne ko al aana léegi daal xas-xasal xaq mooy leer na yeneen jigéen ñi ñoo waxoon nañ la ñu wax ne xamaluñ ko ma alim na alayhi min su ñun de xamaluñ ko benn lu ñaaw léegi imraatul aziz yi di soxnaay jëwriñam ju mag gi am ñu ne ñoom moom moomu nag da nañu la li siiw dañu ne Zulayxa la tuddu am na nag ñeneen ñu ne noonoo tudduloon Zulaykha ra'il la tuddoon wallahu ta'ala a'lam ayya dhalika kaan borom bi tabaaraka wa ta'ala mooy ki xam dëgg-dëgg loolu lépp ana lan moo ci nekkoon léegi nag muy continuer nag ci laaj boobale bi nga xam ne ci la wax zalika léegi nag mu ne loole lii kon ñu ngi continuer lii am ci kaw wax bii ñuy wax mooy boroom xam-xam yi ndax dañoo wuute ci lii aaya bii ñu jàng léegi ana kan moo ko wax est-ce que ndaw si moo ko wax wala al aziz ki nga xam ne mooy jëkkëru ndaw si ci boppam moo ko wax wala seydina yusuf alayhi salatu wassalaam moo ko wax kon wax bu njëkk bi ñu ne ndaw see ko wax ndax lii alquran ay waxam lay nettali ne kon bi mu nee kon ana raawattuhu man de dëgg-dëgg maay ki nga xam ne maa ko sàkku an nafsihi ci boppam wa innahu te moom seydina kat alayhi salaatu wassalaam la min as-saadiqiina bokk na ci ñi nga xamante ne nii ñooy wax dëgg yi de ñi nga xam ne ñu dëggu ñi moom ci ñoom la bokk kon daal man la man maa coupable léegi nag nag boo gisee lii nag ma wax nii ak layli yàlla ma ngir mu xam moom seydinaa Yuusuf alayhi salaam an nii kën man mii di Zulaykha wala Ra'il <coughs> alhamdulillah lam axunhu du ma ko wor mooy du ma ko wor bil bi ci trahir ko ci loo xam ne newu fi nekku fi ma ñëw ne moom déedéet moom moo ko defoon déedéet du ma ko wor mooy dëgg ji daal feeñ na mu ngi nii man maa ko sàkku woon waaye du moom moo ma doon sàkku wa anna allaha ta borom bi tabaraka wa taala laa yahdi nekku fi di ginde kayda pexe ña nga xamante ne nii alxaa'iniina ay warkat lañu am ñu ne déedéet bàyyi leen wax jooju du ndaw see ko wax de waaye jëkkëram si ci la reconnaître ndax na daa toog mooy buur Égypte bi mu laajee dajale xam nga ne conseillers yépp ay doon ak femme d'affaires yi femme d'affaires yi nga xam ne ñoo doon jaabaa jonge wax ji nag ci Seydina Yuusuf ak yooyu ak ki nga xam ne mooy jëwriñam ju mag gi soxnaam si di Imratul Aziz bi mu waxee ba pare ci la al aziz nag daal di wax muy jëwriñam bu mag bi ne daalika ne loole li yàlla ma ngir seydinaa yuusuf lii nii damaa def indi sama soxna mu fekke waaye it puuse ko ngir mu wax dëgg ci xew ndax man am na lu ma ci xamoon fa nga xam ne falaa nekkoon li ma ngir moom mu xam annii kën a man nii di sangam laa axunhu duma ko wor mooy bil xay bi ci loo xam ne du ko mooy mooy ci kumpa la mooy mooy ne wor ko mooy lan ginnaaw ba ma xamee ne dëggu la du ma ñëw fii di ko tuumaal di ko wax loo xam ne demewul noon ndax borom bi tabaaraka wa taala du gindi pexeem ñi nga xam ne ay workat lañ am ñu ne déedéet te lool mooy li ëpp loolu lañu wax ne lii Seydina Yuusuf moo ko wax ne zalika boo gisee lii mooy ndaw la ba mu ñëwee ne ko bon jigéen ñi reconnaître nañ ak tamit le fait que moom mu bañ mu ne zalika lii mooy ba nga xam ne ca lañ yónni ne ko demal woowal ma ko mu ñëw léegi Seydina Yuusuf bañ ne fa maa baalu niswatil laati demal ca ca sa boroom nga laaj ko yow nii laaj ko ne ko ana jigéen ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo ma doon sàkku lan mooy seen mbir mu ne loolu li tax ma bañ li yàlla ma ngir buur bi xam an nii que ne man lam axunhu du ma ko wor bil bi ci kumpa mooy du ma ko wor moom du ma wor jëwriñam di al aziz du ma ko wor bàyyi ba mu dem may jotee soxnaam am ñu ne noonu li yàlla ma boobu ngir al aziz la ko moom mu ne ngir xam li tax ma bañ damaa bañ ba mbir mi bëgg a leer mu gën a leer ndax al mooy ki ko moomoon xam na ci lu leer ndax bañ dajee ca buntu ba mooy ba wala shahid ko wala ji seede ja waxoon ne ni ñuy def ba xam kan moo wax dëgg loolu leeroon na ci moom waaye nag loolu publicul woon mooy ne mooy feeñul woon ndax médias yi bu dee yàq der dina gaaw lool nekk ci à la une waaye bu ñëwee ba xam ne lañ waxoon demewul noonu léeg-léeg ca gannaaw lañ koy bind bind ko bind bu sew ba pare na kenn du ko yëg ba pare bu ñu waxee ne yéen la ngeen waxoon yàq deru nit ñu naan non waaye waxoon nañu après bon dindi woon nañ lool a ah, waxaat nañ ne moom defu ko woon ñu ne leen fan ngeen ko bind ñu ne ca gannaaw Seydina Yuusuf nag alayhi salaam yoo yee la doon bañ bëgg mbir mi leer ñu wax ko mu leer nañ fi place publique bi mu ne kon li tax ma bañ ne génnu ma zaalika li ya'lama ngir al-Aziz xam-xam bu gën a leer wane an nii que la man lam axunhu waruma ko ci soxnaam ba mu génnee may joteeg moom bil ghaybi ci kumpa wa anna borom bi ta borom bi laa bii azza wa jalla nekku fi di gindi alqawma ni kaydal xaa'iniin pexeem ñi nga xamante ne nii mooy waraatekat yi du leen jàppale mu ne nag wa maa ubarri'u ci kaw ñi ne moom seydinaa yuusufu alayhi salaatu wassalaam moo wax mu ne wa maa ubarri'u nafsi mu ne man nag du ma setal sama bopp du ma nekk koo xam ne moom moo ma man man daay toog rek di setal sama bopp noonu déedéet man mu ma setee borom bee ma setal ndax inna nafsa dëgg dëgg bakkan la amaaratun aji illaa ma rahima rabbi lu dul bakkanu ka nga xamante ne nii borom bi tabaaraka wa taala di sama borom moo ko yërëm daal di koy jàppanal siinoo moom bu dul loolu nit ki moom bakkanam a koy noot inna rabbi dëgg-dëgg sama borom ghafuurun aji jéggalaakoon la rahiimun aji yërëmaakoon la ku yaatu gi yërëmale la am ñi ñi ngi ci kaw ñu ne noo ndaw see wax mooy wa maa ubarri'u nafsi mooy ndaw si dane kon man duma deñal sama bakkan de di seetal sama bopp loo xam ne amul doon sàkkutu mbir mu demewul noonu de ndax inna nafsa dëgg-dëgg li nga xamante ne mooy bakkan la ammaratun aji digalaa koon la de bisoo i ci lu ñëw illaa ma rahima rabbi loolu bakkanu ka nga xamante ne nii borom tabaaraka wa taala moom moo ko yërëm daal di koy jàppandal dotti ko li nga xam ne mooy yërmandeem bi ba aar ko ci bakkanam inna rabbi dëgg-dëgg sama borom ghafurur rahim moom aji yëggalaa koon la rahimun aji yaatu yërmande la waaye ñëpp dañ ne bu njëkk bi la ndax lii ndaw soosu de toute façon ñoom gëmuñu woon ñoom ay xërëm lañ doon jaamu jaanooyu après li leen Seydina Yuusuf alayhi salaatu wassalaam di convaincre ba dugal leen ci l'islam sinon ñii gëmuñu kon nan lay waxee lii moo tax ñu bari ne lii Seydina Yuusufu alayhi salaatu wassalaam moo ko wax ne inna nafs dëgg-dëgg bakkande wa maa ubarri'u nafsi mooy li xew yëpp boroom bi nattuma ci lii ma daal di ci mucc népp loo xamante ne njaaloo ak foo xamante ne xamu fa kenn ab abd moom ab doxandéem la fa xamu fa kenn manoon na ne mën naa fee def fi la def lu mooy yàlla gën a yombee amul kenn ku may surveiller ki ku ma xam wala loolu te bu ma ko defee ba pare moo kan moo ko yëg man samay ñoñ bañ ma sànnee sax ba ca teen ba yàgg na malgré loolu lépp tu mu ranke yooyu yooyu yëpp mu daal di muñ lii nga xam ne ak taar ba ndaw sa àndaloon ak loolu lépp ak pouvoir bi mu amoon yooyu yëpp mu man koo muñ ba daal du koy wuy ci lim ko woo mu ne malgré loolu nag wa ma ubarri'u nafsi waaye nag malgré loolu lépp man duma fi nekk di setal sama bopp de ndax borom bi tabaaraka wa taala de mooy kiy setal bépp bakkan ndax bu dul loolu rek bu dul jàppande yërmande borom bi moom na la leer na inna nafs dëgg-dëgg bakkan la ammaaratun bisu digalaa koon la lu ñaaw la moo tax bakkan boo tax loolu moo tax nit ki alquran sunna dafa ñëw ngir nit ki noot bakkanam pas mu rendi ko ak rey yoo doon mais na ko nekk koo xam ne da koy noot comme le Seydina Salman waxoon Seydina Abu Darda ne ko mooy ba mooy seen xadiis bu siiw boobu la rek ni mu ñëwee di soxnaam si ñëw mu laaj ko mu ne ko moom de moom day woor di julli kese di kii da loolu waaye di naafila juddi mu ne ko noonoo xam ne problème la mu ñëw toog mu agsi Seydina Abu Darda radiyallahu anhu wa arda bi nga xam ne ci la ñëw Seydina Salman radiyallahu taala anhu wa arda daal di koy wax na ko dogal ne mu jagal ko mu ne ko boo lekkul nu ma lekk mu fexe mu lekk jur di jot muy mu nar a jóg di julli mu ne ko tëddal mu tëdd mu tëdd après mu dem ba nga xamante ne heure bi nga xam ne mooy ca jeexantelu guddi ga mu ne ko jógal nga door a jóg après mu ne ko sa bakkan mu ne ko sa sa waa kër sa bopp dafa am ci yow àq say sa waa kër dafa am si yow àq waaye yow da ngaa sa borom da am ci yow àq joxal ku nekk àqam mu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam sa cuuba ga Seydina Abu Darda radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko sadaqa Salmaan Seydina Salmaan wax na dëgg kon mu ngi noonu bakkan noonu la dangay fexe teg ko ci li nga xam ne moo neex borom bi tabaaraka wa taala loolu lañ naan rey nga sa bakkan mooy boo demee ba yow sa bakkan mënatu laa yóbbu ci lu ñaaw sinon suñu borom tabaaraka wa taala fii nii la mujjee tudd nga xam ne façon bakkan yi ndax gisoon nañ boo ko te nga xamante ne nii ca suuratu suuratul fajr fa nga xam ne fa la doon wax bakkan bi nga xam ne mooy bi gën a baax yaa ayyatuha nafsul mutma'inna ee eh, yow bakkan bi nga xamante ne nii al mutma'inna yaa dal ci topp sa borom yow yaa dal ci ni nga xamante ne nii ci ndigalu borom bi yow yaa dal di sori tere borom bi tabaaraka wa taala dale ci borom bi ci borom bi kese lay dale bakkan boobale irji'i dellul ila rabbiki ci sa borom radiyatan mardiya muy bakkan bi nga xam ne radiya moom dañ koo gërëm waaye mardiya moom it moo def ko mooy mooy day gërëm lañ koy def waaye lañ ko faye waaye mardiya dañ koo gërëm am na beneen bakkan muñ gisoon ci suratul qiyamah boroom tabaaraka wa ta'aala doon wax mi nga xamante ne doon wax laa uqsimu bi yawmil qiyaama wa laa uqsimu bin nafsil lawwaama bi mu naan laa uqsimu bi yawmil qiyaama jarul may waat wala maa ngi waat bi yawmil qiyaama ci bésub taxawaay ba léegi nag boobu mu naan wala uqsimu te maa ngi waat bin nafsil lawwaama ba ci bakkan bi nga xam ne day daal di yedd boroomam saa boo defee ay mbir boo tëddee sa guddi wala nga wéet ni wéet ak kese sa bakkan bi naan la xam nga ne tey bakkan boobu li la yedd naan la xam nga tey li nga doxalee danawul noonu de li nga doxalee xam nga ne moos ba julli jotee nga nekk fi toppoon dara topp film yeeg tele yeeg yooyu ba tax nga guddee julli ji julli xam nga ne loolu waru de ak yu mel noonu saa boo defee lu dul noonu wax nit loo xam ne bon ci tàngoor nga ko waxe woon loo xam ne du noonu bakkan bi di la yedd ne la xam nga ne diw moom na nga ko tuubal ndax li nga ko wax moom xam nga ne jaaduwul de yu mel noonu bakkan bu baax la mooy an nafsul lawwama fii nag mooy bu mujj bi borom bi tudd bakkan bi nga xam ne nag moo yées kon bu dee ci kaw nga jóge alxuraan bi ñëw moom la njëkkee tudd bi juggu doomu dund bi gën léegi nag bu dee ci suuf nga jóge fi ñu jóge mooy bi bon moo mujj ta mooy bii inna nafsa dëgg-dëgg bakkan la ammaaratu naji di nga laa koon la bis ci lu ñaaw loolu la boroom xam-xam yi di wax naan moo tax ñu naan la nit bakkanam bés bu raf bu ko mooy bakkanam a koy noot te bu boobaa mooy manu la jaamu jaamu yàlla bu dak ndax lépp mu ngi koy teg ci bànneexu bakkanam ak li nga xamante ne nii hawa mooy bànneexam kese lay topp kon yàlla nañu suñu boroom tabaaraka wa ta'aala may ci bakkan